alladina yakuluuna alriba laa yaquumuuna illa kama yaquumu alladi yataxabatuhu alsheytaan illa kama yaquumu alladi yataxabatuhu alsheytaanu min almas dalika bi annahum qaaluu innama albaycu mithlu alriba wa axalla allahu albayca wa xarrama alriba faman jaa'ahu maw'idatun min rabbihi fantahaa falahu maa salafa wa amruhu ilaa Allah wa man 'aada fa ulaa'ika ashaabu nnaari hum fiihaa xaaliduun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaam ñaar téeméer bi ak juróom ñaar fukk ak juróom mu ne alladina gaa yi nga xamante ne nii nag ñoom duñu dépassé ci yoonu yàlla waaye lan la ñuy def yàkuluuna ñooy ndóof tey lekkar riba li nga xamante ne mooy riba loolu la tuddoon nañ ko jamono yële loolu moo tax duñ ci ñëw ci wàllu li nga xamante ne nii mooy ribal fadli di riba bi nga xam ne ci ngënalante la ci xeb xeet yoo yële nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam limoon muy yoo yële nga xam ne addahabu bi dahab or ak or xaalis ak yooyu mooy li jëm ci wàllu fiduciaire ak yi jëm ci wàllu ñam ak yi ñuy safaleek ak yi ñuy sàppale yooyu yëpp gisoon nañ ko ko ne yooyu moom bu dee ne ñoo bokk benn xeet loolu ëppalante manu ci am de yadam bi yad mislam bi mis yom li yonent bi waxoon loxoog loxota mislan bi mis lu ñooy tolloo de kon nag mu ngi noonu le mu am beneen riba muy riba nasiya mooy riba bi nga xamante ne nii mooy dollin la ma ay wa doll gaay gaay waaw ma yokk doll maa la dollil ci ci ci délai bi comme que da nga maa waroon a fay le quinze le quinze jot manoo maa fay léegi nag simple na man dama lay dollil ci délai bi bu ko defee yow nag la ngay fay cinquante euros laa la joxoon nga war ma koo delloo dootoo ma jox cinquante euros mooy danga may jox cinquante et un euros wala cinquante euros cinq centimes lum ci man di doon loolu lépp dafa xaraam yooyu yëpp nag gisoon nañ ko suñu borom daal di koy xaraamal. mu ne nag gaa yi nga xamante ne nii na ñooy lekk tey nduuf ar riba riba bii nga xam ne moom laa xaraamal borom bi tabaraka wa taala di ko yokk rek ci seen alal yi di ko yokk rek muy yokk rek gaa yi naan j'ai fait une bonne opération au temps yi moom vraiment c'est un financement c'est un placement boo xamante ne nii ça rapport wallahi lim dikk oh temps yi moom gaaw leen si vous voulez devenir millionnaire en quelques secondes en quelques fractions de seconde noo xam ne nu gaaw nga nekk millionnaire comme que gars yi moom looloo leen tiital nga gaaw nag ndekete yoo lépp riba la nga gin koo tay ne ci saraax di gën a lekk rek suñu borom ne gaa yoo yële di lekk riba ak intérêt bancaire yeeg yi ci mutuelle yeeg yooyu yëpp ngay nduuf rek di dem mu ne gaa yooyu de laa yàqu moo na gis nga yawmal qiyaam duñu nii illaa kamaa na nga xam ne yaquumu lay jógee alladi waa ji nga xamante ne nii yataxabbatuhu shaytaan shaytaane moo ko sadd ñinal massi teg ko mooy ak ak ndof goo xam ne shaytaane moo ko dugg waa ji daal di dof léegi nag shaytaane gis nga ni muy sadde ki yoo xamante ne saddum jinne loo lële ni mu koy def nga xam ne mu mu wadd nekk en transe en trance di yuuxu ah di sallar ñi ko kooku ku bu yowmal qiyaamee pour mu jóg noonu la day jóg di wadd ñépp xam ne lekk katu baabaa ngoog noonee la ko borom bi tabaaraka wa taala di toroxale ëllëg ñépp di ko gis mu ne nag zaalika boo gisee loolee bi na annahum ndax ñoom xaalu ñoom nag dañoo waxoon mooy gaa yi lekk riba ba deewe noonu ñu wax leen lu beer wax defuñu ko ci ñàkk xam de ñu gën a xam ñu ne leen yii baaxul ñu naan kanta non waaye yow en tout cas yii kii kenn mënu fee dund sans yii ko quoi moom lañ la waxoon dañuy gis naan la fii ku fii seet lu lu dagan doo dund loolu képp ku la ko wax wax na loolu wuteeg li am kooku moom mina zanadiqa bokk na ci njomboxtalu naafiq yu mag yi mbubbawoo diine ba pare dañoo gën a yàq ñoo dàq yàq li nga xam ne mooy golo ci tool nga xamante ne nii toolub lislaam ci lañ ne lépp ñu mën a yàq ci la ñuy dund ci la ñuy nekk li borom bi daganal ñu naan loolu ko fi seet doo ko am wal iyaadu billah ñu boroom nag ne gaayooju nooy lan moo tax lii dal leen tey bu ñu deewee noonu te tuubuñu ba borom bi jéggal leen wala ci mbaaxam kese mu jéggal leen wallahi bees bu ñu agsee nii xaal mooy lii wa leen di dal léegi nag buñ leen suñu borom nag di wax lu tax mu ne xaal lan lay ànd daalika boo gisee lii dal leen bi annahum ndax ñoom xaalu dañu doon wax ca kaw suuf bees leen masee wax ay ribaak yooyu bàyyi leen yii am alal baax na waaye ah neex na waaye na nekk ci lu dagan mu naan way topp leen ne da ngeen koo amul rek gor yi ngeen doon ñoom oustaz ñii nga xamante ne dañoo amul jànguñu ko waa xamuñu nan la ñuy liggéeyee xaalis nan la ñuy fructifier bu ëpp xaalis loolu la xamul ko waa man mi ko xam nag ñu iñaaw ne ma bëtëm bii mu teg ci sama alal ji waaye dina ko bàyyi de ndekete da moo ko tayaa ah, léegi nag buñ koy wax naan yi baaxul façon njaay yi baaxul mu naan gaa yi bu leen leen faale ñoom oustaz ñii nañ topp nale waxuñ fi dara léegi nag ak gaa yi nga xamante ne seen xol yu bon yi palaasu xeera fa suñu boo gisee lii dal leen ndax ca àddina dañ doon wax innamal bayon bees leen di wax seen façon njaay yi baaxul riba baaxul ñu naan innama dëgg-dëgg moo yéen li ngeen di wax xaaral utiliser leen seen xel waaye xalaat leen ndax innama dëgg-dëgg al bayon lii ngi commerce yéen ngeen ne commerce baax na yaxantu baax na mais mislu riba riba moom mooma mel rek daa am looy joxe ngir am ci lu bari li wax lool commerce c'est ça commerce lan la damay jënd sama marché di ñëw di ko jaay mais du ma ñëw di ko jaay la ma ko jëndoon wala lu ko gën a néew dama ciy am dara na naka noonu la innamal bayon dëgg dëgg njaxantu mis loolu riba mook riba daal noo ñudoo gis nga lii waxu kàccoor dëgg la au lieu ñu ne ah <coughs> riba mook njab njaaye niroo déedéet ñu jël euh, li nga xam ne mooy riba def ko cosaan voilà kanta njaay nag ñu def ko lu aléatoire quoi loolu waxu iblis la wax yu iblis iblis moo leen ko déey léegi nag waaye loolu lépp ay kàcc la mooy ne loolu dañoo bokk voilà loolu dañoo bokk ah waa ji nga xamante ne nii daa jënd marché marchandise am ñëw di ko jaay ne man man cent francs laa koy jaay wala mille francs laa koy jaay kook bokk ak waa ji nga xam ne moos dafa ñëw nga labal ko ta ne ko lii ba pare daal di ko ci tegal loo xam ne ne ko boo may fay lii nga may fay comme yu fa façon yu mel noonu daal léegi xam nga ne loolu bokkul léegi nag mu ngi noonu suñu boroom ne ne wa kon loolu lañ doon wax ca kaw suuf di di jéem a nax ni nii ko waa di jéem a tranquille seen seen conscience naan naan ribaaw ak njaay kese yem léegi nag suñu boroom ne wa ahallallahu boroom bi daganal li ñu am de wa ahalla Allahu borom bi de daganal na al bay' li nga xamante ne mooy yaxantu mooy njaay di commerce wa harramata xaraamal na ar riba li nga xam ne mooy riba ak lépp lu ko jege mu ne fa man jaahu képp koo xam ne nag dikkal na la maw'idatun waaraate min rabbihi tukkee ca sa borom ci laaya yii di wax ci wàllu riba ak hadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leeral riba te di ko xaraamal loolu dikkal la fekk nga nekk kon ci doon yow sa commerce yépp sa industrie beeg sa sa sa siiw geeg yépp lépp ci alalu riba nga ko teg mu ne nag kooku bu dee ne da koo dëkkal ak waaraate bu tukkee ci boroomam fantaha mu arrêté ci saase ne yii man xaw ma koon noo arrêté voilà action yépp naa ko génne man moom yée sama ndeke man li ma ne woon baaxul ah oustaz nga ne wala waay boobu ngeen ne sawaay génn ngeen ne ndax xam-xam diine xam-xam jarul oustaz kese waaw man naa nekk sax monsieur le ministre bu dee ne sa diine diine ñépp koy xam voilà mu ne ko ah monsieur le nga ne affaire bi mu ne waaw ndax alquran a wax lii hadis yee wax lii leeral ko ko mu ne fantaha ca saase waa ji arrêté fa lahu waajooju de ñeel na ko maa salafa li nga xam ne moo jiitu woon ca commerce am ba mu doon def ak yam ko doon def te xamul woon nan la demee lan ca jotoon a am tabax ko ci lekk ko ci kenn du na ko léegi yow nag sa kër yooyu jaay leen parce que dafa xaram déedéet falahu ñeel na ko maa salafa li weesu woon loolu mooy manu koo dab dabaatal de toute façon lool boroom bi jéggal na ko voilà wa amruhu léegi nag mbiram li nga xam ne moo ci des ilallah borom bi tabaraka wa taala ci lay ne bu dee ne dëggu moom da koy jéggal voilà da koy jéggal loolu lépp waaye bu dee ne waaja loo xam ne danaan waaw waaye demaat delluwaat ci mbir mi ndax daa dem xaalis a neex kooku nag ah moo dugalaat ci boppam ci feer yi ginnaaw biñ ko ci libéré de mu ne nag kon nag suñu borom tabaraka wa taala mu ne waaye waman aada moom lay wax nii kon waa ji arrêté daa kooku de li weesu woon li nga xam ne weesu woon na mu ko doon def kooku borom bi jéggal na ko moom la ñeel kenn du ko nekkoon kon baraadeel sa alal ji génn ci parce que baaxul déedéet wa amruhu kantaani muy mujje ak njéggalam ilallahi ca borom bi la ne wa manaada waaye képp koo xam ne yow bala ab ab waalaate di la tere lu xaram lii nag daa wax ribaa rek de moog lépp a yem lépp lu xaram loo xam ne jullit danga cee ne yow maw'ida dikkal la mooy alquran wala sunna ñu wax la ko mu leer yow amatoo droit mooy léegi yow yaay xool ñaar yi waam soit fantaha waa ji arrêté kooku bu boobaa liñ ci doon a def bu dee loo xam ne manu koo dab dabaatal lool garaawul te borom bi mbiram muy jéggalam ca yàlla la ne waaye wa man aada képp ku dellu na waaye ginnaaw biñ ko xamale waaye yow ma ne yooyu yëpp dégg naa ko mais loolu manu ñoo dund sans quoi ah yàlla ñun ñëpp lay baax yàlla baax na suñu borom ne wa man aada képp ku dellu nag fa ulaayka gaa yoo yële delluwaat ci riba bi ne man daal manumaa def neneen seeti leen keneen vous êtes gentil mais nag blessez-moi quoi léegi grawul suñu borom dafa ulaayika gaayoo yële asxaabu naari wat naa ne ñooy ñu waa safara de mooy safara bu ma leen jéggalul moom kenn manu leen a teree dugg safara hum ñoom fiihaa ca biir xaaliduuna fa la ñuy sax mu ne yamhaqullahu riba borom bi nag tabaraka wa taala mooy dindi barke daal di woyofal dindi barke la nga xamante ne moo war a nekk ca alal joo tuddee rek la nga xam ne mooy barke ba ca naroon a ne ndax riba du indi benn barke waaye alal comme que alal la barke ba ca naroon a ne boo ko jaaroon ci yoon ah, def ko ci lu dagan suñu boroom a koy xëcc walla moo koy xëcc yóbbu ko mu wëlliif alal waajoo jële wa bi te boroom bi mooy yokku de as-sadaqaat yi nga xamante ne nii ñooy waaj yi joxe di saraxe te yàlla tax tey joxe zakat te yàlla tax borom bee koy fula fulandil ay mbiram wallahu te boroom bi laa yuhibbu soppul de kulla kuf kaffaarin bépp bakkaar kat